fi lbab althalathumia wa sab'un waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyuha nnaas inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin faqaala ta'aala yaa ayyuha rusulu kuluu mina tayyibaati wa'maluu saalihan wa qaala ta'aala يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام wa ghuziya bil haram fa annaa yustajaabu li daalik rawaahu muslim rahimahullahu taala kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci ju jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiis numéro euh, mille huit cent cinquante mu ne woon wa an abil fadli al abbaas ibn abdil muttalib radiyallahu anhu annahu qaala shahidtu ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma hunaynin falazimtu ana wa abu sufyaan ibnu al haaris ibnu abdil muttalib radiyallahu anhu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam loolu gisoon nañ ko uh, walillahi alhamdu wal minna moo jeexaloon suñu tom quatre-vingt tey ñu war a ubbi tom bi nga xam ne mooy quatre-vingt-un ci sharawu sahih eh, eh, Riyadus Salihin ba al imam al hafiz Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i ñu war ko tàmbale xadis bi nga xam ne moom lañ jàng mooy xadis mille huit cent cinquante et un di ko commencé le vingt sept Ramadan mille quatre cent quarante sept muy mardi Euh, tombeeg li nga xamante ne mooy euh, le 17 mars 2026 bi madinati Villeurbanne al faransawiya <coughs> kon walillahi alhamdu wal minna hadis bi moom hadis bu mag la bu siiw la bu siiw la bu siiw la <laughs> waaw waaw <coughs> gisoon nañ ko ci arbaina yi hmm? an-Nawawiya moo doon hadis numéro 10 al ashir ci arbaina an-Nawawi mu nekk xadis boo xam ne bu màgg màgg la waaw boo xam ne bu siiw la walillahi alhamdu wal minna euh, njariñ yaatu li muy wax yaatu alhamdulillah nekk foo kaa takka rek daal dina kaaweesu ok <laughs> foo takka njariñ yi daal dina kaaweesu mu ne kon hadis mille huit cent cinquante et un mu ne waan abi hurayrata mu ne mu ngi jëlee ci saydina mawlana abu hurayra alxafidu alyamaniyu addawsiyu radiyallahu anhu annahu qaala mu ne neena mu ne neena qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam in ya ayyuha nnaas fekk da doon discours nit ñi di wax ak ñoom di leen xutba mu ne yaa ayyuhan naas e yéen ñi waaw allah yëg ne borom bi tabaaraka wa taala tayyibun ayyuhan naas ta yaa bi amu ci ayyuhan naas ayyuhan naas <laughs> ñi waaw inna allaha yëg ne borom bi tabaraka wa taala tayyibun dafa teey dafa laab dafa teey dafa sell laa yaqbalu du nangu illaa tayyiba lu dul lu laab lu sell lu teey wa inna allaha te borom boobu tabaraka wa taala amara digal na al way ngëm yàlla yu góor yi ak jigéen ñee ci yépp ñépp way ngëm yàlla yi xam nga lu mu leen digal bima amara bihi al mursalin alayhim asalatu wassalam li mu digal yonent yi mu yónni ci ñoom képp la leen digal ah ah salawatullahi wa salaamuhu alayhim léegi mu leeral ñu lool ci alquran fan la ko borom bi ñan lañ ko leeral mu ne fa qaala taala borom bi ne moom mi nga xam ne ëppaale na ñi nga xamante ne xamuñu dara di wax ci xaqam ak te mooy ci tawe te ak kaweem jógawul ci géej mu ne yaa ayyuhar rusul waaw tàmbalee leen ndax ñooy safwatul xalqi ñooy la crème de la création d'Allah ñooy yonent yi nga xamante ne ñoo ci gën a sell ci mbindeefu yàlla yi moo tax ñoom la wóolu tànn leen yóbbi leen ci jaamam yi mu ne leen yaa ayyuha rusul ee yéen sama yonent yi ñi nga xam ne maa leen daggal mission ne leen dem leen ngeen woo nit ñi kulu lekk leen bu la lekk leen nag naan nga ca biir ak naan mina tayyibaati ci yu teey yi pas nu ma ko amee le lu ma ko amee baax naa lu ma dugal sama biir sama yoon newu ci l'essentiel naa suur déedéet kulu lekk leen mina tayyibaati ci yu teey yi ndax yu teey yooyu tax ngeen mën a li ci tegu <coughs> waaw kay succession bi nii la de lekk lu lew lekk lu teey jëf lu teey te baax mais lekk lu bon jëf lu bon kulu min at-tayyibaati lekk leen ci yu teey wa'malu ngeen jëf da xéewal gu nekk nag daa ànd ak ak ah war a fara farataay sant yàlla ci xéewal joojee ba nga xiifee ba nga sonnee mar te la jox nga naan bul naan ba pare dem daal di koy reesale ci mooy yàlla déedéet wa'malu te loolu li la ciy dimbali mooy la ngay lekk lew waamalu saaliha te ngeen di liggéey tey jëf saalihan yiw lu baax waaw inni man seen borom de bima ta'maluna alim mi leen digga yii yëpp lépp lu ngeen def nag xam naa ko maa ngi leen di surveiller est di ngeen tënku ci lii te borom bi xam na ne ñoom dañ ciy tënku waaye borom bi ñëpp la responsabiliser yow may yattillahu rusul waaw fàttalekul bis bi nga xamante ne borom bi tabaaraka wa taala ci boppam mooy présenté indi yonent yàlla waaw waaw daal di leen laaj da di laajal borom bi. yo non yajma'u yawma yajma'u Allahu ar-rusul mooy bés bi nga xam ne borom bi day dajale yonent yi te bu leen dajalee lu mu leen di laaj maadha ujibtum yawma yajma'u Allahu ar-rusul fa yaqul maadha ujibtum yonent bi sa sam ta suuratul maa'ida aaya 109 borom bi ne ko fàttalikul bés bi may dajale yonent yi ku ma mës a yónni dinaa la dajale keroog alayhimu salaatu wassalaam laaj leen ne leen ana lan lañ leen wuyul ca leen mission ya ma leen joxoon ca kaw suuf walla bi bindul ay ay gaayoo xam ne non kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi yeneen tubaab saa saam nee na kullukum yéen ñépp waa gisoon nañ fi hadis boobu ci Riyad bi ay responsable ñenn képp ku nekk nag ci ku nekk responsable bés dina jot borom bi dina la laaj la ma la responsabiliser woon loo ci def kon nag kulu min at-tayyibati de wa'malu salihat ngeen jëf lu baax tey lekk lu yiw lu teey tey jëf lu baax inni man seen borom bi ma ta'maluna alim li ngeen di jëf maa ngi ko xam te di ko surveiller loolu la wax yonent yàlla bi saar saar a wax waqaal mu wax beneen bi ñan la ko wax mooy woy ngëm yàlla yi yonent saar saar bi ñu wan li mu digal yonent yi képp la ñu digal alayhimu salaatu wassalaam amulaa ñoom nag ñoo sell ñoom lool ñoo ko man kantaa ñun moom dañoo takk waaw loolu dëgg la loolu dëgg la day mais est-ce que ça veut manoo li mu li ñuy def ñoom manoo ci dara man nga ko laa yukallifu allahu nafsan illa ma ataaha waaw boroom bi du gàll benn bakkan benn jëf lu dul selon disponible disponible la mu teg à sa disposition la mu man man nga ko illaa wus'aha ci suuratu euh, baqara bii di suuratu talaaq kon nag mu ne boroom di wax cette fois-ci nag moom mi ëppaaleeg li kàccoor yi wax ak bokkaalekat yi te mu kawe te kaweem jógawut ci géej mu ne tabaaraka wa mu ne yaa ayyuha alladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum lo mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla kulu lekk leen min tayyibati ci yi teey yi nga xamante ne maa ta bokkum li nga xam ne razaqnaakum moom laa leen wërsëgal ci kaw suuf waaw kooku moo ñu digal lii min tayyibati ma razaqnakum waaw te lool mu ñu wër sa gële borom bi da koo natt waaw da koo natt ba mu mat ci ñun waaw da koo natt mu mat amul boo man nag fii c'est lu lu dagan boo koy seet doo ko am moo tax manumaa def manumaa topp bi lu ci lu xaraam li loolu waxu naafiq la bu dee ku xam la ab zindiq la day kàcc parce que borom bi daanaka foo teg sa bët lu dagan ngay gis sawaay ne nag loolu moo raar li nga xam ne man da ñàkk mooy lu xaram borom bi jattul jaamam yi ci loolu wal iyaazu billah waaw qul a innakum latakfuruuna billadii xalaqa al-arda fi yawmayni wa tajcaluuna lahu andaadan zaalika rabbul caalamiin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin waaw boroom bi wax ca suuratu Fussilat neuf ba ba dix ba ne ndax waxal yowante bari saa saam yéen ndax da ngeen a nekk di weddi ki nga xamante ne nii boroom bi nga xam ne moo bind asamaan moo bind suuf wax ci ñaari fan ba pare ngeen koy defal ay ndend yéen ñi ngeen koy bokkaaleel hubalul azim mi ngeen di wax hubal bu dee ca waa Makka waa Quraysh waaye man nii bu bu ma jëlee am mbindeef même bu dee ku baax la même bu dee yonent la ma teg ko place yàlla waaw est ce que bind na dara moo bind asamaan moo bind suuf yàlla xam na ne man xam naa ne da bindu dara waaw moom am nay jamono kenn xamu ko te yàllaa ngi doxal mbir yi waa ana koo xamante ne moom laata muy ñëw yàllaa ngi doxal mbir yi moom bu ñëwee moom dañ ko dañoo war a jaamu yàlla di ko ci boole loolu lu yëgut mooy moom avec ak nekkal fi soppiwul dara lu yàllay def borom bi nag ñi téewala mën na def bu dee bu baax la que ni yu bari mu jaarale ko ci moom mais borom bee ko jaarale ci moom mais du moom moom mooy sujet bi de borom bi mooy faa mooy faal bi mooy jafaakoon bi aji defaakoon bi moom ab poste kese la boo xam ne fa ña ñuy jaarale courrier bi waaw bada bi lool bokk na ak ku indi ba taaxal bi bokkuñu way ak kii dawal ba taaxal yi ah borom bi bind suuf ci ñaari fan ngeen koy utal ay ndend ñaa ndend yooyu lu ñu bind ñoom moo tax feneen fu mu laaj leen ñoom maagaa xalaku <laughs> lan lañ bind tous <laughs> ñoom gaa leen di toppatoo sax <laughs> gis nga matt Quraysh yi kan moo leen doon toppatoo hubalul azim allaata wal uzza manaata ak isaafa ci naa ila <coughs> mais gaa yi leen di virni ah buñ leen virniwul woon du ñu gis bu leen Abu Lahab doonul woon virni ak gaa yi ànd ak moom doonul woon gis poussière bi day tegu seen kaw mënuñoo sax fomp seen bopp <laughs> waaw ni xëmm nii rek moom moom ñoom hubal waaw waaw te li ci paradoxe sax gis nga même ñi nga xam ne ay nit la ñuy dund sax gaa yi def leen ay yàlla ñu koy nangu di leen jiiñ lu yàlla am ñu koy nangu ñooñu en fait ña leen ko def ñoom ñoo leen di dundal mooy borom bi da leen di seetaan bàyyi leen di leen wan ne xool leen rek mooy li ngeen koy jox moom ci lay dundal ci lay amee ay pale ngeen di dagg ci pale yi te yéen a ko jox bu ñépp téewoon seen loxo il sera un roi nu <laughs> mais borom bi da leen jàngal mais ñu bari duñ ci yeewu. kene moom bu amee problème day woote tudde ko façon bu mu ko mën a tudde ngir ngeen financé ko waaw bu ngeen ci deful du dox bu ngeen di téye seen loxo xewam mi du dox <laughs> te bu ngeen ci ñëwul yàlla tere mu gën a téye ñàng kon kay yéen a def lépp léegi kook nan la mën a nekk seen yàlla wal iyaazu billah zalika rabbul alamin ki def lii nag mooy boroom mindee fi quoi kon bàyyi leen caaxaan yi wa ja'ala fiha rawasiya suuf sim defa moo ci def montagne yii téeku nekk ci kawam min fawqiha wa baraka fiha boroom bi moo barkeel suuf moo la boo gisee gaa yi délaissé le tout ce qui est mbay mooy xamuñu dara waaw damay jóge sama bawol nataal moo reefan nataal wala moo réew nataal wala moo moo kër jàkk nataal wala moo saalum nataal maa Casamance nataal suuf si ma man fee am lu ne maa fuuta mata nataal mala moo fuuta nataal moo daggana nataal am ci suuf si loo xam ne man naa cee liggéey am ci loo xamante ne sama dund ci laa koy yore am lu ma jaay même bu dee ne ñi ma ko séqal li ñuy jënd mbir yi baaxul waaye minimum man dinaa am lu ma dunde du ma ko laggal ket vallée bii bu ma ci jëlee ceeb mooy gaa yi ñu bàyyee suuf si ndax léegi état suñu façon yi dañuy ñëw nangu suuf si jox ko ay multinationales ña ko booboon démb mujj nekk ay surga wal iyaazu billah ñu leen di fay ay ay ay ay xawma ñaata par heure wal iyaazu billah te suuf si ñoo ko doon ñu ñëw na waaye c'est domaine national c'est à l'état voilà jox ko multinationale coréenne wala marocaine wala yooyu wala kenn ci dëkk bi koo xam ne ci biir nguur gi la bokk wala bokk ci seeni pion lañ ñu jox leen suuf ñu yor ko nag indi seeni tracteur gaa yi kii woon ñu def leen day surga la hawla wala quwwata illa billah taris <laughs> système bi yiis ta bon waaw suuf sa nga doon bay démb ga mujj nekk ci yoroon ko booboon ko ba mujj fa nekk surga mel ni kuy kuy kuy nawetaan si boo liggéeyee ba tas ñu fay la ay yu tuut yu néew ne la jàppal yi muy njaam gu bees gi ngir nga mën a soqale ku waat boo amee doole di gën a mën a tenir ngir mën a ñëw di ñu gën a liggéeyal xam nga ne mos borom bi du loolu la wax waaye dellu ci suuf fële mbir yi ne di nga dund loo xamante ne lu sain la di nga ci doxal sam réew gone yi la am cim xëy képp ku yaakaar ni ñépp ci bureau yi lañ war a toog du log logal loolu mooy développement kalla loolu ay caaxaan la wala ku ci nekk moom jàpp nga ne moom mooy nañ bàyyi suuf si dem ñun ñépp di mais li ngeen di jaay fu muy jóge amul fu mu jógee ñan ñoo koy produire ñooñu da ngaa foog dañoo ne ñun du ñu xalaat xanaa borom bi moo barkeel suuf wa baraka fiiha waaw wa qaddara fiiha aw aqwaataha borom bi moo natt gis nga liñ fi war a dundee fii boroom bi moo ko natt dafa mat sëkk nit ñi nag dañoo yab yàlla <laughs> nit ñi wallahi ñu bari ci ñun dañoo yab yàlla wal iyaadu billah yal nañu yal nañu borom bi eh, daal di musal ci façon wor yi nga xamante ne mooy yab yàlla ko quoi nga ne ma man de bon <coughs> xam naa nag boo ma mënoon la leeral li ngay tuddee yab yàlla moom man dinaa la sant <laughs> ma ne la du dégg nañ li borom bi wax ah <coughs> nee na wa qaddara fi aqwataha moom moo nat arzaaqu ahliha wa maa yasluhu li ma'aashihim min at-tijaarati wal ashjaari wal manaafi'i fi kulli baldatin maa lam yaj'alhu fil uxraa li ya'iisha ba'duhum min ba'd bit-tijaarati wal asfaari min baladin ilaa balad kamaa qaala al-imaam ah al-imaam Ikrima Allah <laughs> aw Ikrima di taalibe Ibn Abbas na ko noon ad-Dahhak waaw wa qad dhakara hadha al-imam al-Qurtubi Abu Abdillah fi tafsirihi hadhihi al-aya fi fi fi fi fi fi fi fi tafsirihi mu ne Ikrima ak Sayyidna ad-Dahhak radiyallahu anhuma wa rahimahuma mu ñu ne maanaawu nag kene borom bi wa qaddara fiha aqwataha mooy wërsëgu waa ñiy dëkke suuf ba àddinay tukke borom bi natt na ko def ko fi ak li nga xam ne mooy yéwén ngir seenu dund gën a jag jag tegu ci yoon ci loo xam ne ci wàllu commerce la jëm ci wàllu ay garab yu ñuy soxla yu ñuy soxla ci wàllu lu ñuy dunde ak lu ñuy fajoo ak njariñ yi nga xamante ne réew mu nekk borom bi def na fa lu tax ña fa nekk man faa dëkk bu dee matu fa noonu mën nañ ko amee feneen ñoom ñu am loo xam ne ñeneen ñi amuñu ko bu ko defee ñuy def ay échange ak tabadul waaw waa Casamance ñi am ceeb mën a yóbbu ca waa Diourbel yóbbu fa ceeb ñoom itam ñu ëndi leneen ak leneen lu ñu am muy lu mel noonu boo ko jëlee ci biiru bennum réew waaye ci ay gox ay ay réew yu wute noonu Allahu akbar ngir ku nekk mën a dund dund boo xam ne gu décent lay doon nga xam ne ñii ñoom li ñu soxla kee dina leen ko mën a jox ñoom itam dinañ ko mën a fay lu jar bu ko defee loolu du doxal parti bu nekk ak tukki yi ñuy tukkante di jóge fii di dem feneen allahu akbar waaw allahu akbar mooy lii borom bi wax <laughs> allahu akbar <laughs> ne suuf lii laa fi def en fait ration bi li ñu li ñu war a dunde def naa ko fi mat na ñun ñuy am sikki sàkk ci loolu alors que ñun ñun ñun buñ jëlee suñu vol vol boo xam ne du vol low cost yi nga xam ne dañ lay jaay lekk <laughs> non vol low cost yi moom boo leen fi jëlee moom buñ la jëlee Lyon ba Dakar wala Marseille ba Dakar wala bari ba Ndakaaru ñoomin Transavia ak xeet yu mel noonu ne même yenn compagnie yu mag si sax dégg naa ñu ngi koy tàmbalee def ñoomin TAP Portugal waaw waaw lekk moom léegi non lekk wóoruma mais bagage doo daa jaawul bagage mais lekk lekk gi bu dee euh, kii yu ndaw yii dañ la dañ la koy fayloo waxuñu yooyu te boobu yow boo yoree sa xaalis leer na ne bu ma yoree ngir mën bëgg a jënd lu ma lekk ci biir avion bi aw ma dut ne dinaa ko fa am bu ma dee Turkish Airlines wala compagnie normaux waxuma ñoom yi ñuy yor seen yenn yu ndaw yi ñoom ci seen bopp nga jël yooyu long voyage long courrier tukki bu gudd dinañ la jox nga lekk dinañ la servir laaj la monsieur vous buvez quoi nga tànn ci xeetu naan ya fa nekk ak lekk ya fa nekk loolu doo dund ne dañ naan sax léeg-léeg non bu ma duggee ci bi dinaa lekk quoi loolu amoo ñinut te ay nit kat comme yow ñoo defar loolu préparer euh, entreprise sàngam sàngam ak sàngam di leen livrer ci wàllu euh, mburu mu neex te nooy ñeen di leen livrer am ndox wala sax benn entreprise di defal yépp ñii di defar jën yi ñii di defar lu jëm ci wàllu yàpp yeeg nangam ak nangam yoo ñu def ko ay barquette yoo xamante ne ni ay boisson yoo xam ne hôtesse bu ñëwee moom la ñuy servir ak hôtes yi loolu amoo ci dund ne loolu moom day am léegi yàlla ne la te nit ndax dina mat loolu doo ko xalaat moo tax da ngay toog sax ñu jox la nga ne waat nga demandé waat est-ce que avoir euh, kii ah, ñu ne oui oui oui euh, on arrive. ëndil la xam nga bi ñu koy laaj amoo sax dund ni dinañ ne noo jeex na. léegi yàlla nag defar suufam def fi lim fi def ngeen ne lee jeex na mais que <coughs> ni doo du ñu doy ah <coughs> xam nga lu tax parce que loolu mooy xalaatu occidental yi les li nga xam ne même bu dee ñoo la gën a ñuul deben dëkk Bawol ma suñu faa génn mais xalaatu occidentalisé lañ yor bu tubaab yi ak télé yi ñuy seetaat ak yi ñuy déglu ñoom ñoo la laan suuf si li fi nekk doyul mbindeef yi nit ñi. wa kazabu xam nga lu tax parce que ñoom vingt pour cent de la population mondial ñoo yor presque quatre-vingts pour cent de la richesse mondiale ba pare di yàq rek waaw mooy kiiwal yi fi yàlla def buñ ko nattee ci téeméer téeméer yu nekk juróom ñett fukk ya pays tubaab yi ak euh, euh, euh, muy Europe Occident ak Amérique ñooñu ñoo ko yor boo ci boolee japon yooyu ñoo ko yor ñoom seen biir léegi quatre-vingts pour cent yi des ci monde bi ah te ñoom li ñu représenté mooy à peu près ñaar fukk ci téeméer léegi juróom-ñetti fukk yi des ci nit ñi ñoom ñu xañ leen mbir yi waaw te mbir nekkul ne ñoom dañoo bay seeni seeni dëkk non xoolal fu ñuy jëlee affaire yi. le plus offrant la ñuy jaay ñoom ñoo gën a mën a plus offrant blé bi fan lañ koy defaree ba Paris la ñuy defaree blé en Bretagne dinañ bay mais loolu daa doy français yi loolu da leen a doy dëkk yu mag yi la ñuy di ko jëli ak ñu mel noonu ak suñu pays yee fexe dans l'Amazonie ñëw ne tënk bi dàq aborigène kii yi ñoom tudd euh, euh, indien yi rey fa bari raser seen kii yi def ko ay de à perte de vue de tournesol ngir di mën a am diw diwlin du du niin wala yoo xamante ne ay ay cacao yu mel noonu ba pare nag ne waajooju warul a kaas wala di jéem a ñëw Europe te yow yaa raase suufam amat lan lay dundee di fan la suuf sam yoroon di ci bay di am dans l'Amazonie te loolu c'est la même chose qui se en Afrique chez nous dans bassin du Congo et de la Tan et de la Tanzanie foofu yëpp waaw ñëw di raafa rek parce que ah y a de l'or de de de du gaz y a ñoo xam ne loolu lañ ma a xam ay millénaires ñu ciy dund loolu lañ mës a wekk ñu ñëw raser leen nangu seen suuf au Nigéria. léegi la fa baax yëpp ñu këcc yóbbu seeni réew. gars yi defeetuñ dara ñu ne ay ah, faut qu'il travaille les Africains là ñun ñun ñun dañ ñoo waroon a bàcc ay yar surtout suñu njiit yi waaw suñu njiit yi jaay suñu réew yi noonu mais ci ñun la jóge ah ku ci nekk ci ñun buñ newoon seen place loolu ñuy lëgee rek ñu ëpp ci ñun waaw parce que ay mburu faf ko fëriñ lañu wal iyaazu billah kon yat yàlla ji mooy loolu borom bi def fi lu mat hein ñenn ñi daal di koy encumoo ci ñeneen ñi ñenn ñi moom seenuk tàyyee la tax borom bi may na leen suuf suñu réew mais senegaal am nañu suuf waaw am nañu ndox am na nañu lépp mais àll ba dañ koy daw waaw waa yow bon man way nag bi ma may nag ma place sab laaj nag <laughs> ah. yow mii dawoo ko ma ne man <clears throat> ayib bismillah si tu veux qu'on parle de mon <laughs> ah man de daw ko walillahi alhamdu wal minna ça bien man de ba fa newee minimum <laughs> primaire primaire primaire laa la wax primaire bu ma ma am vacances damay dem Bawol dem bay waaw te jamono ya dem am na ñu bari ñuy def sens contraire bi ngir ñëw ndakaaru di jaayantu ay foofu ngir am dara waaw école bu ubbi moo ma doon indiwaat ndakaaru waaw kay <laughs> kon fay man daw ma mbay mi xam naa ci àll bi dara de dama faa géej nag <laughs> waaw <laughs> waaye am na lu ma ci yàlla xamal di ko ci zan waaw waaw walillahi alhamdu wal minna